ñu ngi woon ci ghazwatu bani qurayza gisoon nañ ne aleyhi salaatu wassalaam mujj noon na dab saxaabaam yi fekk leen fam leen waxoon ne bu kenn julli tàkkusaan lu dul ci banu qurayza keroog bi muy génn moom aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ñam daje woon laaj leen ana kenn romb leen ñu ne romb nañu di Dihyatu ibn Xalifa alkalbiyu radiyallahu anhu wa ardaah mu ne leen kooku Jibril la ba lim ci tegoon aleyhim gis nañ ne àggoon na daldi poser li nga xam ne mooy siège bi daldi leen assiéger gosoon nañu boroom xam-xam yi wute bu ñu wute ci ñaata fan lañ leen assiégé waxoon nañ la li gën dëgër mooy riwaaye imaam ibn isxaaq te imaam ahmad ibn hanbal tamit daal di koy solo bi sanadin yoo xam ne bu wér la ñafa ñu ñuy sukkandikoo ci ñoom imaam ibn isxaaq mu ne bi nga xamante ne nii kon ci la leen posé siège bi moom aleyhi salaatu mu daldi leen assiégé imaam ibn isxaaq rahmatullah aleyhi nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam foofu ci waa banu qurayza seen gox yi foofu ne le mu ne fi mu wàccoon mu ne ala bi'rin min abaari bani qurayza min naaxiyati amwaalihim yuqaalu laha bi'ru anna mu ne keroog aleyhi salaatu wassalaam mu ngi wàcc ci benn teen ci seen teen waa banu Qurayza yi nekk ci seen wotu alal yi seen tool yi ndax da doon ndax day jege fi nga xam ne champs yi ak seen tool yi ñu man koy irriguer foofu ne ci seen teen yoo yële ci benn teen bu ñuy wax teenu Anna foofule la aleyhi salaatu wassalaam wàcc daldi leen xisaar daldi leen wër li nga xam ne moom lañ tudd loolu di vingt-cinq jours ci li gën a wër ci wax yi am ci loolu gisoon nañ ne bi mbir mi taree waa Banu Qurayza dañoo foogoon ne aleyhi salaatu wassalaam du dem ba jeex ci mbir yi niñ demee nag ba mbir mi sonal leen lool ñu xam ne a ah, aleyhi salaatu wassalaam kat du fi jóge fekk digaalewu kook ñoom ci la ñoom waa Banu Qurayza seen sang bi di Kaab ibn Asad te fekk Huyay ibn As Huyay ibn Akhtab an-Nadari al-mujrimu shaqi bi waa Quraysh dëppee ak waa Ghatafaan dafa ñëw ci waa Banu Qurayza wafaa'an li Kaab ibn Asad ngir daldi mottali kàddoom kóllëre gam jëloon ci ki nga xam ne mooy Kaab ibn Asad sayyidul qawm gisoon nañ ne waxoon nañ motal kóllëre ni mu amee solo waaye loolu mooy ci lu baax loolu mooy ci lu baax amul ne man waxoon naa ak diw xoo xam ne moom joxoon naa ko kàddu ne ko tey moom fokk ñu braquer banque ñu joxante kàddu sawaay manaan bon nga dem ba ci biir naan mais affaire bi baaxul waaye nag nu may def ak sama parole déedéet boobu dañ naan la ma ne fu loolu taxul ñuy wax ci lu yiw lu baax a tax ñuy wax moo tax Huyay ibn Akhtab côté bi ñu ci intéressé mooy le fait que mu ne day respecter rendez-vous ci loo ci euh, pacte parole ci loo xam ne bakkanama fay des même bu dee loolu lu bon la waaye jullit buy respecter parole mooy loo xam ne lu baax la bés boo nee damay def lenn waat ko sax te du lu baax doo ko defan ah, après nga kafaara voilà kafaaraay ku waat ne day def dara loolu ngay def waaye yow doo ñëw di ko def naan parce que l'homme moom parole rek la am déedéet loolu taxul ñuy wax kon mu daldi leen ndar kepp sayyidul qawmi di Ka'b ibn Asad def leen ñetti proposition ñoom ñépp ñu bule yépp daldi koy nanguwuñu ko ah bi mu demee noon nag ñoom mbir mi metti ñu daldi ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañoo bëgg nga yónnee ñu Abu Lubaaba Bashir ibn Abdil Munzir ndax suñu allié la ñu waxtaan ak moom consulte ko ci lii nii nan lañuy mujj nan lañuy def yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Abu Lubaaba ne ko demal ilayhim ci ñoom mu dem gaa yi gis ko di jóg mag ñi jóg xale ya jooy ak jigéen ñi ak ñun ñépp ñépp ni bët di jooy ngir di yërëmtël ñu ne ko waa lan nga gis yow Abu Lubaaba ndax ñu wàcc ci àtte yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne leen waaw waaye bu ngeen ci wàccee mooy nii mu def benn gest ci put gi jël loxoom jaarale ko ci put gi ne mooy dañ leen di rey yéen ñépp waaye nag wàcc leen ci ci àtteb yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye lii wa leen ciy fekk mu gis ne trahir na secret yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci ay noonam mu daldi dem ca jàkka Medina ja daldi yeew boppam ne du fa jóge lu dul buur yàlla daldi koy mu tuub ci buur yàlla tuub gu sell gisoon nañ ne foofu nag lañ yemoon ba guddi ga jotee ba guddi ga jotee mu am benn waay boo xamante ne ci ñoom la bokkoon ci ñoom waa banu Qurayza di Amr ibn Su'da al-Qurazi moom mu génn ndax comme que dafa ne woon moom pacte yama amoon ba yañu amoon ñun ñépp ak yonent mi alayhi salaatu salaam duma ko dagg ndax di jàppale Huyay ak waa Quraysh jamais ma daal di koy wor moom alayhi salaatu wassalaam mu génn daje garde yonent mi alayhi salaatu salaam yi doon monter garde bi ñu fekk fa Seydina Muhammad ibn Maslama mu bàyyi ko mu jàll ñu wax yonent bi alayhi salaatu salaam histoire ak la ci toppoon yépp mu ne zaaka rajulun najjaahu Allahu bi wafaa'ihi mu ne kooku de koo kële góor la goo xam ne buur yàlla da koo muccal ndax kóllëreem gi nga xamante ne nii moom la matal léegi nag foofu la yemoon ñu ne mujj gi xamuñu fan la dem mu jóge foofu dem kenn xamul ba tey ana fan la dem moom Amr ibn Sonda al yi léegi nag ñu war a continuer waa léegi ba lool guddi gi la woon ba suba ga ana ban décision la waa Banu Qurayza daldi mujj jël ndax kat Abu Lubaaba wax na leen lu leer wàcc leen ci àtteeb yonent mi alayhi mooy waaye mooy daleen leen di rey comme ni ngeen bëgge woon daldi leen faat ca xandax ya yéen ak waa Quraysh feesal fa seen deret ci rey leen yéen na ngeen yëg ne noonu lañ leen di def léegi nag bañ xewee ana lan moo xew ba ñu xëyee lan lañu décider ñoom waa Banu Qurayza imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an abihi ci nettali biñ ne woon ba léegi muy continuer mu ne mu ne mooy riwaaya mem bi bi nga xam ne moom la jële woon ci imaam az-zuhri te waxoon nañ la imaam at-tabari ibn jarir soloo na ko tamit ci tafsiiram mu ne fa lamma asbaxu nazalu ala xukmi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la ci lañu xëy ñu daldi jël décision ñoom waa Banu la ñu ne léegi d'accord nañu daldi livrer seen bopp bàyyee seen bopp duñ fi jéem a résister ndax loolu de toute façon jaru ko ndax mooy gañe nañ ñu ba pare ñu ne nañuy livrer suñu bopp wàcc ci àtte yonent bi aleyhi wassalaam loolu lañ jël comme décision bi ñu xëyee ci dernier jour li nga xam ne mooy mooy siège mu ne fatawaasabatil awsu fa qaalu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam innahum mawaalina duna alxasraji waqad facalta fi mawaali ixwaanina bil amsi maa qad calimt mu def mise en opposition waqad kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qabla bani quraydata qad xaasara bani qaynuqaa wa kaanu xulafaa'i al fa nazaluu bi nga xam ne ci la kon waa banu Qurayza ci yahuud yooyu daal di jël décision boobu seen alliés yi ñi newoon seen alliés laata lislaam di waa Aws te tamit nekkoon seen allié ba loolu ndax après tamit bi l'islam ñëwee gis nañ accord yonent bi alayhi salaatu saam doxal ak ñoom mu gën a wëyal gën feddali li nga xam ne moo doxoon seen diggante laata lislaam di ñëw te sànq gis nañ bi nga xam ne ci la ñuy ut ku ñuy waxtaanal ku ñuy consulter dañoo laaj rajulun minal awsi koo xam ne mooy Abu Lubaaba Bashir ibn Abdil Munzir radiyallahu anhu kon nag waa aws daal waa aws di beneen clan bu mag bi daldi tëb saisir occasion boobu fa qaalu ñu ne yaa rasuulallah ñu ne yonent bi yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam innahum mawaalina duna alxasraj ne ko ñii ñu assiégé di waa banu Qurayza de suñuy allié lañ suñuy ñun ñoo suñuy partenaire lañ duunal Xasraj yi ñun lañ doon suñuy partenaire mais pas waa mooy ñun lañ amaloon yoo xamante ne daanaka lu ku leen xuri ñun nga xuri ñii nag ñoo newoon suñuy suñuy suñuy suñuy partenaire léegi waqad fa'alta fi mawali ixwanina am ams ma qad alimta comme que démb def nga defal nga partenaire waa xasraj yi suñu mbokk yi di waa xasraj li nga xam ne ginuñu la koo xam léegi nag loolu lay leeral moom imaam Ibn Ishaq ci lim def mise en opposition mu def mooy mooy dañuy def benn train bind fa loo xam ne day expliquer day leeral li tax mu wax loolu après mu defaat beneen trait mu tëju mu wan la lii bokkul ci phrase bi mais dafa ñëw phrase explicative la mu ne waqad kaana rasulullah mu ne ndax yonent bi alayhi salaatu ñoom li ko doon fàttale lii mooy ne dafa avant waa banu Qurayza ñii mas naa ndar kepp assiégé ñeneeni juif yu dëkkoon Médina te ñoon ñooy waa banu Qaynuqa Fakrish yaa ngi fàttale ko banu Qaynuqa keroog ba aleyhi salaatu wassalaam jógee badrin dem ci seen marché ba di wax ak ñoom gaa yi daldi koy tëkku ne ko dangaa yaakaar ne di leen woonaan leen mu ne leen dugg leen xam ngeen ne ci lislaam te ngeen wuyul seen borom te xam ngeen ne man yonent bu yàlla yónni laa laata li dal waa Quraysh daldi leen di dal ñu ne ko yaa Muhammadu qad tazunnu anna qawmuk yow dangaa yaakaar ne ñun ñooy sa ñoñ ñii nga gañe nga xam ne xamuñu xeex kaw kaw yu dee yi xamuñu dara ils ne connaissent pas le maniement des armes ñooñu nga fàqastalu gañe leen foog na yow ñun ñooy ñun ñooy ñooñu ñuy wax nga ñuy tëkku naan dugg leen ci lislaam balaa yàlla wàcce leen niq ma mbugal mi nga xam ne moom la dal moom la dóor seen mbokk yi ci yéefér yi di waa Quraysh wallaahi buñ laalantee di nga xam ne la ta'lamunna anna nahnu an-naas wallaahi bés boo ñu laalee nag di nga xam ne nag yaa ngi door a laal li wolof yi naan laalaaki haay waaye di nga xam ne ñun ñoo tax ñuy wax ngir yi ba leen yonent bi alayhi salaatu salaam daal di woon ak la ko waraloon yépp gisoon nañ yooyu ku bëgg lu gën leer nga xaw ko fàtte tuuti dellul ci ghazwatu bani Qaynuqa ginnaaw Uhud foofule waaw ca wa Qaynuqa'un sawiqun ba'dahu Ghatafaanun thumma Uhdun Ghatafaanu Uhdun waqantul ghumami mu ne keroog ba nga embargo waa Banu Qaynuqa danga leen a defal mbaquus danga leen a dimbali defal ko suñu mbokk yi di Xasraj ndax ñoom ñooy ali ñoom juif yooyu ci waa Banu Qaynuqa seeni alliés lañ woon nga defal leen benn avantage benn loo xam ne vraiment nga defal leen benn grâce bu mag ndax lan ndax keroog yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom dañ leen a ndar keppoon ba ñu xam ne fii mënatuñoo rëcc ñu wàcc ci àtte yonent bi alayhi salaatu wassalaam Abdallah ibn Ubay ibn Salul al munaafiqul xabiis daal di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu salaam topp gis nañ ni mu ko doon acculé topp ko téye ko naan ko may ma leen may ma leen bu leen teg benn mbugal bu leen rey bu leen def dara ba yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko jëlal bàyyi naa ko bàyyi naa la ak ñoom waaye nag dañ fiy jóge ñu daal di leen exiler ñoom nag waa awus loolu la ñuy fàttali yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko comme que defaloon nga suñu mbokk yi ci Xasraj ca seen partenaires ya di waa ban waa waa waa waa Banu Qaynuqa la nga leen defaloon ba nga leen embargo même situation bi nga mayle leen ñu nit dañoo bëgg nga defal ñu lool ah mu ne fa lamma kallamathu l aws qaala rasulullah léegi nag bi nga xam ne ci lañ wax loolu ñoom waa aws kilifaay waa aws yi mu ne qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne alaa tardawna ya ma'shar al awsi an yaxkuma fihim rajulan minkum mu ne leen ama alaa tardawna ndax gërëmu ngeen yaa ma'sharal aws yéen mbooloom aws muy clan beneen clan bu mag bi bi composé woon Medina en tout ci ginoon a siiw di awsullah ak alxazraj ñoom ñépp ñu formoon al ansaar ak yeneen tiw bi yu ndaw ay yoo xam ne ba daanaka ci ñii lañ bokk mu ne leen ndax gërëmu ngeen yéen mbooloom aws mi ñëw di plaideel seen mbokk yi an yaxkuma ma bàyyi kenn rajulun minkum kenn ci yéen ku bokk ci waa awus daldi àtte ci waa banu Qurayza lu mu àtte ci ñoom loolu lañuy defal est-ce que bëgg ngeen loolu xaalu balaa waaye ñu saisir la la balle au bon gëmewuñu ko sax ñu ne ah tey sikki sàkka wuñ ne amul kenn ci waa awus woo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu di woo ne ko àtteel ñii yow la yow la yonent bi alayhi salaatu salaam jël na àtte bi teg ko sa loxo loo àtte ci ñoom noonu la <laughs> yaa subhaanallah moo tax xawaarij yi ndeysaan ñàkk xam baaxul gis nga esprit xawaarij loolu jeexagul ci kaw suuf xawaarij ji pour pour fii nii moo ñu ciy dugal ndax lu am solo la bala ma koo fàtte euh, dama koy junj léegi après ci njàngat yi incha allah maa ngi maa ngi reporter rek bon j'espère que j'espère que j'espère que duma ko fàtte ah ndax dama bëgg euh, côté njàngale yi ma def ko benn damay bañ répéter ay mbir yoo xam ne waxoon naa ko comme ni mu ñuy dale léeg-léeg ci ku seetlu affaire yi mooy xawaari ji xawaari ji benn kuréel la voilà foog naa yàgg nañ leen fee wax boo xamante ne dañ ne àtte amul ñoom amul benn àtte lu dul àtte bi yàlla ñu génnoon ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ndax jamono yooyu seen maam nag mooy mooy naafiq bu bon ba mooy pas naafiq sax mooy ki ëppal ki ba ëppalam googu génn ko ci diine te mooy ko waxoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko i'dil ne ko waaye yow juste waaye ci sa àtte bii sa suba sa bëccëg ba léegi maa ngi lay xool ngay àtte juste de li ngay def dara jubu ci Hunayn jël alal ji ñun ñépp ñu xare nga jël ko jox ko paayu màkk yi kilifa màkk yi nga xam ne démboo njaay lañ dugg ci lislaam nga bàyyi ñun ñépp i'dil mu ne ko xat xibta wa xasarta idha lam mu ne ko dëgg-dëgg kuttus bu dee ne man alayhi salaatu nekkuma koo xam ne damay maandu loo moo tax lu ne dégg na ko lu waay dégg jullit lu mu dégg mu jar koo bëgg xar suuf dugg ci alayhi salaatu wassalaam dégg na fukki junni lu raw loolu nga dégg te teew ko reste ki mu doon kooku nag mooy suñ modèle laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun xasana Allah mooy royukaay bi ñu ne ko mbaandul seydina omar ci beneen riwaaya seydina xaalid ibnul walid abu suleyman radiyallahu anhu ma daal di jóg ne daani adribu unuqa hadha al ne yonent bi aleyhi salaatu salaam may ma bàyyi ma ma dóor doq naafiq bi mu ne déedéet keroog bokk na ci lim wax ba muy dem ne dina génn ci diggu waa jii nii di dem mu ngi def ndal bu for bu bu bu bu dina loolu nag tekkul na ndal baaxul mooy dafa defoon dafa nel woon rek voilà loolu tekkiwul ne ndel baaxul voilà ndax léeg-léeg nit ñi duñu duñu duñu ràññee eh, dañuy gis nit koo xam ne ay jëfalinam baaxul yow ci kaw loolu mu sol dara nga ne lim sol baaxul foo ko teg jot naa am jotul jot na où est le problème léegi mu sol kap nga ne kap baaxul kan moo la ne kap bu baaxul moom la Iblis soloon doon yoolis bañ ko génnee àjjana ku defar kap bi mooy wax yooyu moom mooy wax yi tegul fen quoi bi kon fu mu jóge àjjana la jóge kon produit àjjana la nga naan ma la bu dee ne sa wax jooju te lool moom wax dëgg yàlla moom minal xuraafaat moom loolu mu waxi wax yu daanu ci suuf waxu ko daanu ci sare dëgg ngoo bëgg tere ne wëlis baaxul dafa xaraam kap dafa xaraam ndax iblis keroog bañ koy dàq safara ci àjjana ab kap la soloon di wëlis mas naa ko dégg ci benn paa boobu ginoon naa nekk gone ndeysaan Sénégal ma ne cay way jile lii de yéeme na moom kon mooy du ne eh, waa ku koo xam ne ay jëfam baaxul def na lii rek mooy baaxul mooy waxuñ la ne ndel ndel fondong sawaay bu leer baaxul yonent mi aleyhi salaatu bokk na ci lim wax keroog ne dina génn ci ndiggu waaj yi nit ñoo xam ne dangeen di xeeb seeni julli boo ko yéen saxaaba yi de pas man samay julleek ñun moom taxul ñuy wax julli abdallah ibn zubayr seydna abu bakr seydna ali umar uthman abu dhar ñooñu lay wax muaz ibn jabal ñooñu la ne yéen ñii seeni julli jaafar ibn abi taalib yéen na la yéen ñii seeni julli na leen di xeet boobu sax fekkoon na seydna jaafar waaye mooy yéen seeni julli da ngeen di xeet bu ngeen ngeen comparer ak seeni julli ñoom da koy xeeb bu seeni woor da koy xeeb waaye dara liñ def weesuwul du weesu fenn ñooñu ñooy kilaabu naar ñooy ñi nga xamante ne ñooy les les les les naar mooy chien yu yi nga xam ne ñooy chien wu safara waaw ñooñu nag ñooy xawaari ji ñoom dañu génn ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ndax ñoom ci moom lañ àndaloon bañuy xare contre Seydina Muawiya mais bañ demee daal ba ne léegi affaire bi bon loolu foog naa masoon nañ ko fi tudd si tuddoon nañ ko fi ndax li leen bu joteeloon moo doon Seydina ah, kii mi ñu rey eh, Usmaan mi ñu rey kaawu Seydina Muawiya ne loolu lañu war a njëkke ñii rey Seydina Usmaan ñu jàpp leen teg ci ñoom li yàlla àtte mooy ñu rey leen mais jamono jooj xilaafa gi dëkk bi insécurité ku rée fa amoon naa Ali ne nekk xalifa ne leen nañu xaar ñoom nag d'accorduñ ci loolu duñu xaar loolu mooy njëkk ñun bañuñ ne ñun d'accord nañ ne yow yaay xalifa mais nag lii moom la ñuy def ndax dañoo rey xalifa buñ bàyyee noonu désordre indi ba ëllëgee ku ne mu neex nga tëb rey xawaari yi ci Seydina yi lañ àndoon bañ ñëwee di àtte diggante ba xare ba tàngee ñu taxaw ne nañu àtte ci téereb yàlla ñoom Seydina Ali d'accord ñu mer daldi beru après ñu takfiir jàpp na Seydina Ali yéeféer la léegi moom yéeféer la ndax lan ndax dafa àtteloo nit ñi dafa àtteloo nit ñi te téereb yàlla te yàlla rekk moo war a àtte ndax innal xukma lillah ndax àtte àtte dëgg-dëgg buur yàllaa ko moom pas ay ñeneen eh, seydna abdullah ibn abbas keroog bi mu ne seydna ali bàyyi ma ma dem ak ñoom ma dem gis leen seen ñu def ay mboolooy bari basra foofu seydna abdallah ibn abbas ne seydna ali ibn abi fekk mu ngi Kuufa bàyyil ma dem gis leen mu dem dajji seen seen kii bokk na ci loolu ñoom li ñu doon tuumaal seydna ali ba tax ñu def ko yéefér yaa subhaanallah koo xamante ni nii fil jannati wa huwa fi fi fil ard alal ard mu ngi biir àjjanta mu ngi kaw suuf gendre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gënal ko ci waa këram mooy ki gën ci waa këram ku mu gënoon a sopp ci góor ñi seydina ali ibn abi taalib quatrième xalif ak ngëneel yi mu am lépp nga xam ne ndawam magam lépp magam ba ni muy génn àddina xamul ku dul yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nga tëb ne kooku yéeféer na ndax lan arteloona nit ñi bàyyi fi téere bi yàlla bi mais bokk na ci li ñuy tontoo gaayoo yële de toute façon Seydina Abdullah ibn Abbas da leen ne waaye yéen alxuraan ngeen wax que ni alxuraan kese léegi nañ dem alxuraan waxul ne ñii sëy bu ñu amee problème fabasu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha loolu alxuraan waxu ko yónni yebal leen benn kuy koo xam ne mooy dem ngir dox pour parler def pour parler def tànk jàmm ngir ñu àtte koo xam ne ci côté ku góor ki keneen ku mel noonu ci côté ku jigéen ji mais buur yàlla kat la wax foofu est ce que moom moo moo joxe àtte bi dane ñoom ñaar ñu bari ci ñoom daal di revenir daal di génn ci caaxaan yi ñu muy esprit xawaar yi lii nii moo ma ko fàttale incha allah amaana dinañ gën dugg ci loolu ak tamit moytuloo nit ñi côté idée yi surtout dafa bari léegi mooy idi tak idée takfiir yi te yonent bi alayhi salaatu salaam dafa wax lu am solo képp koo xamante ne nii dane mbokkam yaa kaafir yow yéeféer bi yéeféer nga mooy ne kenn ci ñoom ñaar kooku wax mooy dugg na ci soit muy dëgg wala yow ci sa bopp yaa nekk yéeféer yaa subhaanallah te loolu la yonent bi alayhi sa salaam wax de dafa leer nañ kon nag nañu def attention ci jàpp nit ñi naan diw diw yéeféer la diw yéeféer la diw di yéeféer non loolu loolu baaxul léegi euh, kon fii nii bokk na ci loolu mën nañ leen ne waaye yonent mi alayhi salaatu lan la def <laughs> dane yéen amatar ala tardawna mooy li ñuy tontu bokk na ci li ñuy tontu xawaari ji ci côté xadiis yéen yonent mi alayhi salaatu salaam dafa wax ñii leneen lan amatar ala tardawna ndax gërëmu ngeen yaa ma'sharal awsi yéen waa kuréelu awsi yi an yahkuma fiikum rajulun minkum am kenn ci yéen daal di àtte kenn ci yéen àtte ci waa Banu Qurayza lii lu mu àtte ci ñoom jugement bu mu joxe loolu ñuy tëral ñu ne xaalu ñu ne ko bala kay ya rasulallah sallallahu alayhi wa léegi nag yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen fa zaaka ila Sa'd ibn Mu'adh ne leen nag àtte boobu kooku noonu te bokk ci yéen kooku mooy Sa'd ibn Mu'adh mi nga xam ne lu ko dal Sa'd ibn Mu'adh moom lañ jam keroog ci ghazwatu Xandaq ndax ñu bi ñu bi démboo njaay xare boobu noonu jeex keroog lañ ko jam yaa ngi fàttaliku biñ ko jamee te mu romboon Sayyidatu Aïsha romb yaay jeeg Sayyidatu Aïsha ñu ne woon ci tata bi ba Sayyidina Sayyidatu Aïsha naan ma mu ñu romb Eh, fekk kii bi mu teg eh, mbubu koŋ bi mu se bi mu sol jotul nee na maa ngi tiit ci loolu di wax yaay ji moom Seydina eh, Sa'd ibn Mu'adh di wax yaayam ndax maa ngi moom a newoon naan ko Sa'd nii de bu bi gënoon ndax ci la mooy kii la amul kii mooy courte manche la bu doon tey nee naa courte manche ci la yem loxo bi yëpp des mu ne fa ma doon ragal. fekk ba muy dem mu ngi naan labbis qalilan yashhadil hayja jamal la ba'sa bil mawti idha hanal ajal ñu jam ko ci siditu loxo bi mu daldi deret ju bari génn ñu commencé woon di ko faj yonent bi aleyhi salaatu salaam da mooy biñ ko jamee noonu waxoon naa la faatuwul ci saa si léegi nag moom moomu biñ koy kii bi ko lool dalee moom la imaam Ibn Isxaaq di wax nii ne wa kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad ja'ala Sa'd ibn Mu'adh fi xaymatin limra'atin min aslam yuqaalu laha Rufayda fi masjidihi kaanat tudaawil jarxa wa taxtasibu bi nafsiha ala xidmati man kaanat bihi day'atun min almuslimiin mu ne ah moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh bi ñu ko gaañee keroog ci ghazwatu Xandaq yonent bi alayhi salaatu salaam da koo defal benn xayma benn tànt boo xamante ne benn jigéen bu bokkoon ci waa aslam moo ko defoon fii masjidi yi ci jàkkaan ji loolu lay fàttali les rôles de la mosquée en islam subhaanallah loolu de ca début siira ba lañ ko gisoon keroog rek maa ngi ko doon dégluwaat ndax amuk solo yàggul matul war damat un mois maa ngi ko doon ndax dama jekki ma ne xaaral ma dégluwaat loolu ndax côté boobu bu am am solo la muy les rôles de la moske ci l'islam mosquée yonent bi aleyhi salaatu yi nga xam ne ñoo fa doon xew te ñu war koo roy ci moom bokkoon na ci nee woon nañ la booba que ne bokk na ci que moske mën naa nekk li nga xam ne mooy hôpital boo xam ne bu dee fu ñuy faje bu dee ne dafa am ay blessé ñu yóbbu leen fa kon ni muy xewe ci dëkk yi nga xam dañu nekk ci xare guerre ñu def hôpital boo xamante ne nii mobile teg ko foofu ci biir jàkka ji di fa faj ay nit ñoo xam ne dañoo blessé ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam lii lañ la waxoon utaloon na xayma ci biir jàkka ji Seydina Sa'd ibn Mu'adh keroog xandax bi nga xam ne ci lañ ko jam mu feebar deret ji doon génn léegi convalescence am biñ koy faj foofu la ko defaloon ci xayma ci biir jàkkaat ji moo tax mu ne jigéen ji moomoon xayma boobu Rufayda la tuddoon mu defaral ko tànt boobu moo ko moomoon ci jàkka ji mu ne kaanat tudaawil jarha moom nag ndaw sii di Rufayda da doon faj ñi nga xamante ni ñooy ñooy ñi blessé fii itam incha allah dinañ ñëwaat ci njàngale yi buñ ci accès est-ce que est-ce que yii dama koy souligner ngir ñu bañ koo fàtte man bu ma ko fàttee leer na mooy bu ma ko fàttee man bu ma ko fàttee ku ko dégg ku dégg côté bii ba affaire bi jeex incha allah te déggoo ci ma ma mooy yi ma wax nii souligner ko maa ngi lay ñaan nga note ko boo ma mënee bind wala nga wax ma ko voilà nga wax ma ne ma am na nag masala yoo waxoon euh, ñu ngi sant euh, benn mbokk bu baax bu nekk fii euh, Lyon de mas na ma ko def loo xam ne pareil la woon dama ci ne woon newoon ma ciy ñëw mais dama ko fàtte moom di muy déglu ba agsi ji ay ay ay centaine de cours après weesu naa foofu mu wax ma ko ma ne ko ah wax nga dëgg de loolu de waxoon naa ne dinaa ci ñëw mu ne ma lool nag gisuma ko ci ma ne ko baax na ma mais defaat naa ko ci foog naa pas cinquante ay cinquantaine yooyu mais defaatoon naa ko ci mooy ku yii nii may énumérer bu ma ko fàttee ndax ñun ñooy insaan insaan nasiya eh, minan nisyan bokk na ci wax yi que ne ci foofu la jóge léegi kon mooy ndaw si gis nañ ni yonent bi aleyhi salaatu salaam tant bi ci biir jàkkaam la ne woon benn ndaw su nekk bu boo xam ne Rufayda la tuddoon bokk ci waa Aslam moo ko moom moo bi kaanat moom ndaw soos dafa nekkoon tudaawil jarxaa doon faj ñi nga xam ne ñooy ñi blessé ñi blessé ñooy ña mais ñu góor ñi lay doon jigéen ñi doonu ñoon dem xare dañ doon dem di jàppale ndox ñoom doonu ñoon xare ñi muy faj te gisoon nañ Uhud que gaa jigéen ñi dañoo ñëwoon doon faj ñeen ñi gisoon nañ Sayyidatu Aisha ak ñooñu ak ñoom Ummu Sulaym bi ñuy joxe ndox ak yooyu di dimbali di faj ñi nga xamante ni mooy ñi blessé ma la doon wax ne la croissant rouge croix croix rouge waa croissant rouge waruñu ko woon a xoole foofu ñun amoon nañ ci yoolu yonent mi alayhi salaatu salaam doon na ko def ci xaree yi lool léegi nag question bi nga xam ne moom lañu war a tontu mooy lii mooy ndax question actualité la surtout ñi nga xam ne dañuy yëngu ci seen diine ñor leen léeg-léeg pose question bii da leen di da leen di traverser mooy ñu feebar dem hôpital euh, góor lañ walla jigéen nga léegi ab médecin mooy yow ki lay faj ab jigéen la te léeg-léeg mu war a laal foo xam ne sa awra la wa mooy sa moo xam sa pooj la walla yooyu bu dee foofu moo am problème moo am moo am lu ñuy faj ak yooyu ak yooyu yépp mooy waa léegi loolu moom lan la ci lislaam wax est-ce que jigéen ñi mën nañuy faj góor ñi wala dañu naan góor ñooy faj góor ñi jigéen ñooy faj jigéen góor ñi jigéen ñooy faj jigéen ñi hmm? ak tamit bu ñëwee bu dee ne si possible ci yan condition lay possible ak yooyu kon lool mooy côté médecine la question ci wàllu médecine incha allah it loolu wam naa dinañ ci ñëw bu ñu ko fàtte woon incha allah mu ne kon ndaw soot kaana tudaawil jarxa moom ci tàntam boobu dafa doon faj ñi nga xam ne ñooy ñi blessé wa tasibu bi nafsiha ala xidmati man kaanat bihi day'a min al muslimin muy def nag te buur yàlla kese tax ci boppam di liggéeyal Allah ñi nga xamante nii dañoo am xat-xat wala ci jullit ñi dañu soxla ku leen jàppale ci benn liggéey wala mu am loo xamante ne ñoo bëgg ku leen ko fajal bu ko manee moom ndaw soos mu def ko gratos gratuitement allahu akbar allahu akbar léegi nag ndaw soos moo ma woon tànt boobu yonent mi aleyhi salaatu salaam daldi woon teg Seydina Sa'd ibn Mu'adh di ko faj foofu moo tax mu ne wa kaana rasulullah qad li qawmihi hiina asaabahu as-sahmu bil xandaq mu ne te yonent mi aleyhi salaatu salaam dane woon ay ñoñam moom di kii nu mu tudd euh, Sa'd ibn di waa aws keroog bi nga xamante ni ci la ko ci lañ ko jam xeej ci xandax bi ne leen ij'alu fi xaymati rufayda hatta a'uduhu min qarib yonent mi alayhi salaatu salaam da leen ne woon jël leen ko moom Sa'd ibn Mu'adh yëkkati leen ko ñu teg ko ci civière yooyu ñuy teg ñi nga xam ne dañoo blessé mu ne teg leen ko ci ngeen yóbbu ko ci tàntu ki nga xamante ne mooy Rufayda gi nekk ci jàkka ji ba bu ko defee ma man ko di di di di seet si ñëw di ko rendre visit ndax li nga xamante ne mooy feebaram bi nga xam ne moom moo ko dal waaw léegi loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon foofu nag la ne woon ndax day jege këram ndax këru yonent bi alayhi salaatu salaam surtout nekk Sayyidatu Aïsha rideau bi rek ngay xëcc yaa ci biir jàkka ji mu ne defal leen ko foofu yóbbu leen ko foofu bu ko defee ma man di ko rendre visite Allahu ba léegi nag kon décor baa ngoog kon xam nañ Seydina Sa'd ibn Mu'adh mi mu ne est-ce que gërëm ngeen kenn ci yéen waa Aws daal di àtte ci ñoom lu mu àtte ci ñoom ñu doxal ñu ne waaw mu ne leen fa zaaka Sa'd ibn kooku mooy Sa'd ibn Mu'adh léegi nag mooy Sa'd ibn ñëwul fii dafa malade ba nekk ci tànt lañ ko dugal bu doon tey hôpital xam lan campagne lañ koy woowe léegi ah ñu ne ñu ne ah kay soxla kooku bëgg nañu mu ne fa lamma xakkamahu rasulullah fi bani qurayza ataahu qawm fa xamaluhu ala ximaarin qad watta'u lahu bi wisaadatin min adam wa kaana rajulan jasiman jamila mu ne nag bi nga xam ne ci lañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi Euh, koy àtteloo ñii nga xam ne ñooy waa Banu Qurayza léegi waa ñoñam dañoo kontaan ndax dañoo bëggoon yeneen ma sa saam defal leen avant loo xam ne loo xam ne benn faveur comme ni mu ko defaloon ñi nga xam ne ñooy waa ba waa Xasra ci seen mbokk seen seen seen partenaires yi ne woon ñi nga xam ne mooy jiifu Bani Qaynuqa ñu kontaan daal di dem ñu daal di koy dikkal daal di koy jël teg ko ci benn gëléem goo xamante ne nii ñu ci lal laltu goo xamante ne nii ci der la woon bi wisaada min lu nooy tegal ko muy laltu boo xam ne min adam ci der la woon mu ne wa kaana rajulan jasiman jamila dafa ne woon nit koo xam ne ku amoon yaram la nag moom seydinaa Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaar ku amoon yaram la jamilan te amoonu taar mu ne summa aqbalu maahu ila rasulillah léegi nag ñu jële ko dem Medina ca jàkka ja jël ko teg ko ci kaw gëléem gi tega lalal ko ci laltu goo xam ne ci der la di ko conduire nag di dem di ko yóbbu ca Banu Qurayza fa yonent bi alayhi salaatu salaam ne mu ne bi ñuy koy yóbbu wahum yaquluuna ñu ñoom ñu ngi ko naan yaa aba amr yaa aba amr sin fi mawaalik fa inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam innama wallaaka li tuhsina fiihim léegi nag ñoom ñu teg ko ci di ko yóbbu naan ko yaa aba amru lool moo doon dàkkantalam te gisoon nañ ko bi ñuy def tarjama moom seydina Sa'd ibn Mu'aaz siddiqul ansaari radiyallahu anhum wa ardaahum ñu naan ko yow doomi yow bàyyi amr waay waay ngal la waay ahsin fi mawalik waay waay boo boo àggee waay waay waay aba amr waay waay Sa'd ibn Mu'adh rafetalal atteel atte bu rafet waaye ci ñi nga xam ne sa partenaire lañ suñu partenaire lañ ñun waa aws ndax kat fa inna rasulallah ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndaw yàlla wi kat dalaa innamaa dëgg-dëgg walla kadhalika li tuhsina fihim dalaa jël mbir yi teg ko ci sa loxo ngir nga àtte leen ngir nga rafetal ci ñoom kon ni waa ñële rafetaloon ci seen mbokk yi ci waa ci seen partenaires yi waa Banu Qaynuqa mu ne loolu lañ ko doon wax léegi gaa yi topp ko di ko wax mu ne tekk rek ñu koy wommat di dem mu ne fa lamma aksaru alayhi qaal bi nga xam ne nag ci lañ ko topp di ko wax di ko wax ba mbir yi nag daldi bari ci moom mu ne leen mu ne xaaral xaaral ma tontu ñii ndax boobu ba léegi ñu ngi wax rek di répéter la même chose yaa aba amr waay waay ngal la waay boo àggee aba amr rafetalal ci ñoom baal ñu libeerale ñu génn leen dëkk bi defal noonu rafetalal ci ñoom walla sax nga ne nañ fi des ñu baal leen loolu sax a gën rafet bi mbir yi bëgg gaay baree ci ñoom mu ne leen mu ne leen laqad aana li saadin an laa taxudahu fi llaahi lawmata laa lawmatu laa'im mu ne leen déglu leen ma mooy ñu ngi ko teg di koo mat seen bi mu ngi ñu koy woo mat di dem di wax ah, ah, ba am ah, ba am ba am rafetal mbir yi bari mu ne leen laqad qad aana dëgg-dëgg jot na nag il est temps nag li Saad ngir Saad man Saad ibn Mu'adh jot na an laa taxudahu fillaahi law jot naa nag ma bañ a nekkati nag ci mbiru yàlla ma ciy amati benn état d'âme di ci xool aji ŋàññaate kat gu may ŋàññ bu ma defee li yàlla bëgg loolu moom jot na il est temps man aju ŋàññaate bañ a am effet bu négatif ci jëf yi nga xamante ne wala boog muy am benn effet ci jëf joo xam ne dama ko war a def te leer na ma ne loolu la yàlla gërëm te loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam gërëm jot na jarul ngeen may wax lii de waaw jot na ci Saad këne ŋàññaateeg aji ŋàññaate gu man di doon du ko yëngal ci chemin bi muy suivre ci décision bi mu war a jël àtte bi mu war a joxe te xam na ne àtte booboo neex yàlla bi mu leen waxee lool mu ne fa rajaa ba'du man kaana ma'ahu min qawmihi ila daari bani abdil ashhal fa na'a lahum rijaal bani qurayza qabla an yasila ilayhim sa'dun an kalimatihi allati sami'a minhu bi mu leen waxee lool nag ñenn ñi nga xam ne mooy waa Aws ngàndum délégation lañ def dem jëli ko ndax kontaan waaye bi leen Seydina Saad waxee lii am ci ñoom lenn ci ñoom daldi dellu kenn ci ñoom nekkoon ci mbooloo mi daldi dellu dem ci dellu Medina ci waa Aws ci waa Bani Abdil Ashhal ndax ñoom ci Aws lañ bokkoon dem foo fële daldi leen tàgge góori waa Banu la ne leen maa ngi leen di yëgal këne waa Banu Qurayza suñu partenaire ya de ñoom ñépp góor ña ñoom ñépp rey nañ leen te lii mu ko laata laata naa Saad di àgg fële di àgg ca Banu Qurayza ndax yeneen sallallahu alayhi wasallam ma nga fa toog ñépp a nga fa di xaar ba mu des ñi demoon jëli ko mais kii moom ba mu déggee mu wax lii laqad aanali Saad an la ta'khudahu fillahi la la'im mu ne c'est fini Saad day digal ñu rey leen loolu lay digal mu ñibbi dem banu bani bani abdil ashal ne leen suñu allié ya ñoom ñépp rey góor ñi ñoom ñépp rey nañ leen te sëy naa àggagul ndax li mu dégg xam ne loolu lay tekki mu ne fa lamantaha saadun ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam wal muslimiin qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam quumu ila sayyidikum bi nga xam ne ci lañ agsi nag foofale ca Banu Qurayza fi yonent mi alayhi salaatu salaam kampe ak saxaaba mi radiyallahu anhu yonent salaam gis Seydina Sa'd ñu teg ko ci gëléem gi di ko indi mu ne leen xuumu jóg leen ilaa sayyidikum ngeen jóg mooy dañu toogoon mu ne leen jóg leen ngir accueillir ki nga xam ne mooy seen sang bi nekk ci kaw gëléem gi ñu koy indi muy Sa'd ibn Mu'adh siddiqul ansaari radiyallahu anhu wa mu ne bi yonent mi aleyhi salaatu salaam waxee lool nag mu ne fa amal muhaajiruun bi mu ne jóg leen ci seen sang bi mu ne muhaajiruuna yi min Quraysh ci waa Quraysh mooy ñu jóge màkk ñëw gàddaay si fii Medina fa yaquluuna ñoom ñu toog ne innamaa araada al ansaar mooy no mooy mooy après ñoom ñu ne Euh, ansaar yi la ci jublu moom say sa sans moom mooy sangu ansaar yi ñoom la ci jublu mais pas ñëpp pas ñun ansaar yi ne ñépp la ci yonent bi aleyhi salaatu salaam jublu ñu fa ilay léegi nag waa lansaar daal di jóg fa qaalu ñu ne mooy. Euh, mooy fa amal muhajirun min Quraysh loolu noonu mooy bien après la loolu moo tax mise en opposition la mooy yonent ma saa saa moom bi Saad ñëwee da ne qumu ila sayyidikum jóg leen ci seen sang yi léegi li ci continuer mooy fa qaamu ilayhi ñu daal di ci seen accueillir seen sang bi ñu daal di jóg di ko tatagal di ko accueillir fa qaalu lii nag mooy yooyu wane ne waa ansaar la fa qaalu ñu ne yaa Aba Amr rawatina waa Aws ñi bokk ak moom tribu clan ñu ne ko yaa aba amr ee eh yow aba amr waay waay inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallama qad wallaaka amra mawaalik li tahkuma fiihim ñoom xaaruñ sax yonent bi aleyhi salaatu waxu ko tellement dañoo kontaan ak tamit yooyu nañ commencé wax sànq waaye ndax mu àtte àtte boo xam ne dina gënal gaa yi dina tax gaay nekk fi. ñu ne ko yaa Aba Amr. eh yow Aba Amr. inna rasulallah sallallahu alayhi wasallam yëgal ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wallaaka amra mawaalik dalaa bàyyee mbiru def nga yow ci sa loxo la ne mbiru sa allié yii di waa banu di waa banu Qurayza li tahkuma fiihim ngir nga àtte ci ñoom fa qaala Sa'd Sa'd ne aleykum bi daalika ahdullahi wa misaaqo anna al xukma fiihim lama xakam ne leen ndax mooy dama leen di laaj ngeen ne loolu la yonent mi aleyhi salaatu wax yonent mi aleyhi salaatu a ngi toog mu ne leen ngeen ne loolu la yonent mi aleyhi salaatu wax am ngeen ci man paktu bi yàlla ak kóllëreem këne damaa bëgg mu leer ndax am ngeen yéen mooy lii ngeen di wax woo mooy ne pacte la mooy loo xam ne kon si yàlla ngeen di mooy da ngeen ko jël di ko wax te yàlla kese tax moom moo seede li ngeen di wax këne àtte bi ci ñoom mooy man li ma àtte man sànn loolu la xaalu na am ñu ne ko ah kay qaala mu ne waa ala man haahuna fi naaxiyati allati fiiha rasulullah wa huwa mu'ridun wa sallam ijlaalan la ñu ko ah, mu ne leen moom saam biñ ko nee naam mu ne ak ñi nekk côté bii ci côté bi nga xam ne ndax yonentu Yàlla sallallahu alayhi wa sallam julli nañoo tooge nii waa Banu Qurayza ñu ngi fële ci seen tataya noonu mais nag livré nañ seen bopp nee nañ léegi moom ñu ngi xaar àtte bi lu yonent mi aleyhi salaatu salaam àtte te kim ci loxoom mooy kenn ci waa aw si ñu ko doon ñaan léegi mu ne leen kon lu ma àtte noonu la jël ngeen ci pactu bi yàlla kóllëreem ñu ne waaw mu ne leen lii ngeen wax ñi féete nii mooy côté bi yonent mi ne woon ndax moom bi mu ñëwee da ko wan ginnaaw jàpp maar loowul ak moom ne ko ne ko di ko xool lan moo tax da koo wan ginnaaw ijlaalan lahu ndax màggal gi muy màggal ak tamit fi mu teg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Allah moo tax Seydina Amr ibn al-As moom mu ne bi mu tuubee moom ba mu tuubee ba ni muy génn àddina euh, bu dee juuma dane masuma sama xar masuma xool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam en bët ak bët ndax lan ijlaalan lahu Allahu akbar fu mu masat dajeeg yonent mi alayhi day xool ci suuf ndax teggin buñ masee toogandoo ci suuf lay xool du ko du ko nangoo xool bët ak bët allahu akbar moo tax loolu taalibe yi def loolu ak taalibe la loolu ak sunna la lool la seydna amr ibn al-aas radiyallahu doon def te moom la sa seydna Saad mi def dafa ñëw wan yonent bi alayhi salaatu salaam ginnaaw bëggu ko ndax ndax caral xam nga lii nag affaire kii la avec <laughs> surtout affaire culture la euh, am na suñu benn professeur euh, fii nii Lyon gi <laughs> euh, ci fac bi benn kii la tunisien dañu doon wax ne benn bés dane dafa am benn waay benn femme benn femme tubaab boo xam ne Tunisie la ne dafa dem oh dane mujj gi fa la nekk quoi daf fa dem mais yàggu fa noonu nee na nag voisin am la foofu moom fii la dëkk waaye bu vacances yi day dem foofu léegi mu ne dafa dem après euh, di waxtaan ak moom noonu di kii voisin wam yeeg yooyu léegi moom muy plaindre ci benn seen beneen voisin quoi kooku nag moo gën nekk jeune mu ne ndaw si tubaab bi na ko mais moom de plaindre le fait que moom bu may wax ak moom duma xool sax dans les yeux il ne me regarde même pas je lui parle il il il regarde il baisse son son regard <laughs> mais dina ma tontu dina mais du xool nee na ma ne ko mais xanaa xamoo ne loolu noon fii nii lool signe de respect la <laughs> mooy signe de respect la ci ñun mooy loolu la arab yi ak tamit comme kii sénégalais yi tamit noonu la mooy. xool sa kilifa nga ne ko xëpp di ko xool noonu xam nga tubaab yi bu dee tubaab yi beneen affaire la ñoom nit booy wax ak moom da nga koo war a toog di ko xool la waajo wax les yeux dans les yeux <laughs> subhaanallah <laughs> je l'affirme les yeux dans les mooy ñoom loolu la mooy nit booy wax ak moom moo tax léeg-léeg booy wax ak ñoom dañuy dañuy ñëw ba jege la jege goo xam ne budul ab ban bu ab ban wala ab chaise bu dox seen diggante boo seetloo tem da ngay gis nit ki kii wax ak yow góor ak jigéen la nag boo moywul dalay jege-jege koo xam ndax ñoom loolu lañ xam ñoom pour ñoom ki ngay waxal na nga koy xool ci bët yi mu lay xool nga koy xool ngeen di wax alors que loolu mooy ñoom am nga affaire mënoo ñëw naan moom di duggu waa ji naan ndax moom ci suuf nee na nee na nag ma daal di ko expliquer ne ko nag c'est que fii nag Tunisie fii loolu signe de respect la kooku mooy dalaa respecter le fait que ngay wax ak moom muy xool ci suuf loolu mooy yow dalaa respecter voilà loolu nag bu dee ñun lii nii mooy sunna la mooy boro sayyidina saxaaba yi loolu la ñenn ñi loolu lañ doon doxal yonent mi alayhi salaam kon mu ñëw wan ko ginnaaw ndax màggal mu ne kon ñi féete côté bii ñoom d'accord nañ ci lii ngeen wax que ni lu may àtte lu ma àtte noonu la hein yonent mi alayhi tontu ko ne naa am ne waaw loolu d'accord nañ ci liiñ la wax lool la loo àtte rek loolu la ñuy doxal. qaala Saad Saad na fa inni man nag Saad ah comme que noonu la demee dégg naa yonent mi saa salaatu salaam wax c'est fini nee waaw lii moom laa àtte ci ñii mooy eh, eh, xoola bala ñu wax lool mooy gis nga. Eh, wa bu dul woon waxu Seydina Saad bi mu wax gaa yi sànk bi ñu koy jëli laqad aana li Saad an laa ta'xudahu fi llaahi lawmatu laa'im bu dul woon wax jooju sax am na leneen jot na ci Saad de que mu bañ koo jàppati ci yàlla ŋàññu aji ŋàññaate gu man doon bu dul woon wax loolu am na ñaan gum ñaanoon boo fàttale ko bam ne bañ ko gaañee keroog jam ko noonu lan la ñaanoon Euh, dafa ñaanoon yoneen euh, suñu boroom bi nga xam ne ci lañ ko jam mu ne allahumma wa in kunta lii la waayo dane woon lii la waxoon allahumma in kunta abqayta min xarbi qurayshin shay'an fa abqini laha fa innahu la qawma fa innahu la qawma ahabbu ilayya an ujaahidahum min qawmin aadaw rasulaka wa kaddabuuh wa axrajuuh allahumma wa in kunta qad wadanta alxarba baynana wa baynahum faj'alhu li shahaada wala tumitni xatta tuqirra ayni min bani qurayza waaw mu ne woon moom te xadis boobu bu wér la li imaam alhaytami waxoon ne rawaahu ahmad ci majmau zawaid ne imaam ahmad na ko mu ne wa fi muhammad ibn amr ibn alqama wa huwa xasanul xadis wa baqiyatu rijaali siqaat mu ne woon xadis bii nii ñu wax nii imaam na ko ci musnadam am na nag ci càllale bi muhammad ibn amr ibn ibn alqama kooku ku xadiisam baax la li des ci góori càllale bi ñu dëgër lañ mu ne woon buur yàlla bañ ko jamee deret ji sarsari ci sidit bi mu ne bu dee ne desal nga ci xare ak Quraysh contre Quraysh ñëwati fi ñuy xare ñoom dara yal na bul def ma faatu ci jam bii ñu ma jam ndax amul yenn nit ñoo xam ne ñoom laa gin a soppa xareel ci nit ñoo xam ne ñoo lor sa yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba pare weddi ko ñuy wax ñu exilé ko génn ko dëkkam ba mu dëkkoon waaye nag buur yàlla bu dee ne tey xandax fii ci la Quraysh di mujjee ñëwati fii di xareek ñun kon yal na nga def jam bii ñu ma jam naa génn àddina ci jam bii waaye nag ma tegal la ci leneen yow sama boroom walla tumit nii te yal na bu ma rey bu ma faat bul jël sama bakkan mukk xatta tuqirra nii lu dul nga dalal sama bët seral sama bët min bani Qurayza ci kàccooru banu Qurayza yi nga xam ne ñooñu trahir tey fi ñu gën soxlaa seen ndimbal te loolu la suñu accords yi waxoon ñu trahir ñu ba suñu ginnaaw suñu soxna yi suñu yaay yi gis nga romb na yaayam léegi doom yi lépp ñu bàyyi leen ca gannaaw mënuñ leen a kii ñu dóor ñu coup de grâce ñooñu yàlla na bu ma faatu lu dul nga seral sama bët ci ñoom kon boo déggaat ñaanam ngi nga war a xam kon xaw a jëli liñ naan jëli li nga xam ne moom lay àtte mu ne kon bi koy neen timaare saab saab ne ko waaw loo àtte ci ñoom loolu lañuy doxal mu ne fa inni dëgg dëgg kon nag man Sa'd mu Mu'adh ahkumu fihim an yuqtala ar-rijaalu wa samu wattu an an yuqtala rijaalu wa tuqsama al amwaalu wa tusba zarariyu mu ne man nag lii laa àtte comme que loolu la léegi leer na kon may àtte lii laa àtte ci ñoom an tuqtala rijaal seen góor ñi nañ leen rey ndax lool lañ ñu bëggoon a def liñ ñu bëggoon a def baleen xuyay bi wax mi nekk ci seen biir peut-être sax xamul ne mu ngi ci seen biir mais comme que ñoom ñoo d'accordoon ngir éliminer ñu léegi te góor ñi ñooy xeex léegi kon mooy góor ñi ci ñoom lañuy ñuy rey loolu mooy sama àtte wa tuqsamal amwaal kanta seen alal yi seen tool yeeg seen alal yeeg lépp seen bien matériels yi lépp ñu daal di koy séddale ci biir jullit ñi wa tus bazaraar yi wan nisa kantaa jigéen ñeeg njegemaar yeeg seen jaam yeeg ñooñu jigéen ñi ñu jàpp ñoom ñépp def leen ay jaam léegi lii laa àtte man seydinaa Saad ibn Muaz ginnaaw bi ngeen ma nee lu ma àtte noonu la lii mooy sama àtte imaam ibn Isxaaq ne fa xaddatanii mu ne Aasim ibn Umar ibn Qataada an Abdirahmaan ibn Amr ibn Saad ibn Muaad an Alqamah ibn Waqqaas al-Laysi qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam li Saad laqad xakamta fiihim bi xukmillahi min fawqi sab'i ardi'a nee na bi nga xamante ne ci lañu wax loolu ci la àtte loolu imaam ibn isxaaq ne fa xaddatani nettali na ma aasim ibn omar sama sëriñ di aasim di doomi omar ibn qataada radiyallahu taala an ali abi qataada ah, ah, ah, qataada ibn nu'man ba abi qataada alxaaris ibn rib'i bokkul ak kii an abdirahman kon aasim ibn umar jële ki nga xamaan ne yi mooy sëriñam di abdirahman ibn amr di surtout ki nga xam ne mooy sa'd ibn mu'adh moom mu jële ci alqama ibn waqaas ah mu jële kon ci seydina alqama ibn Waqqaas al-Laythi mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi Seydina Saad ne lii la àtte dane ko laqad dëgg-dëgg xakamte fiihim àtte nga ci ñoom bi xukmillah ci àtte bi yàlla bi nga xam ne min fawqi sab'ati arqi'a boo xam ne àtte boo xam ne mu ngi tukkee ci juróom-ñaari asamaan nee nañu li tax ñu tudde asamaan arqi'a ndax arqi'a mooy plurielu raqi'a bokk ci turu asamaan as-samaa'u bokk nañ ci turu mi raqi'a ñu ne dañ ko tudde noonu ndax boo ko xoolee day mel ni comme luñ dabba daaxe comme yére boo xam dañ koo bënn mooy ni ki biddiw yi mel bari noonu mel ni asamaan si biddiw yi dañ koo bënn bënn mel ni lu bënn noonu looloo tax ñu koy woowe loolu voilà kon loolu la wax noonu ah, am na ci yeneen riwaaya yoo xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu salaam dane min fawqi laqad xakamta fiihim bi xukmillah min fawqi sab'i samaawaat dëgg dëgg wàtte nga ci ñoom yow Sa'd ibn Mu'adh ci àtteb yàlla tukkee ci juróom ñaareelu asamaan ah buur yàlla daa nekk asamaan après moom fa la àtte bi tukkee non loolu moo tax imaam as-Suhayli daal di ci def benn mise au point te lool waaw lu sunna wal jamaa loolu lañuy wax këne yu mel nii kenn xalaatul ne buur yàlla mi nga xam ne moom moo créé asamaan ak suuf créé lépp nga ne mu ci asamaan si amaa asamaan si ne asamaan si da koo créé di fan la ne woon dañ naan la fam ne woon fa la ne mooy amul place buur yàlla xajul ci asamaan xajul ci suuf loolu nag point tawxid la yoo xam ne nit da koy xam mooy lii nii pour wane acte bi ci kaw gi mu jóge voilà moo tax mu ne wala yastaxiilu mu ne moom imaam euh, Suhayli wax jii këne mu àtte bi mu jóge ci juróom sab min sab'i samaawaat mu ngi mel ni wax ja saydatu Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha waxoon di soxnaa yonent mi alayhi salaatu wa salaam ne zawwajani Allahu min nabiyyihi min fawqi sab'i samaawaat këne mooy lam doon puukarewoo ci soxnaa yonent ma lay saab saab mu leen yéen moom de toute façon man ak yéen yemuñu yéen xam ngeen ne ma ak yéen ku nekk ci yéen say baay ak sa waa kër la maye man nag buur yàlla moo ma maye ca juróom-ñaari asamaan loo mu ne loolu mooy nazala tazwijuha min fawq mooy këne nit ndax jihatul ulu loolu day wone ak màggaay mooy ne buur yàlla kii ak mayem mu ngi jóge ci kaw voilà kon loolu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax seydina Saad nekkoon kon laqad xakamta fihim bi xukmillah min fawqi sami arqi'a ne ko ah ca àtte nga ci ñoom de loo xamante ne àtte boo xamante ne nii ci juróom-ñaari asamaan la jóge te xadiis yooyu eh, mu ngi ci seen cosaan mu ngi saxi imaamul Buxaari ak imaam Muslim xadiis bii nii boo demee ci kitaabul jihaad imaam al Buxaari indi dafa lool ak manaaqibul ansaar indi na ko foofu imaam Muslim it solo na ko mu ngi ci magaasi yi imaam Abu Daawud it solo na lii imaam at-Tirmidhi imaamu seen sëriñ imaam ahmad ibn hanbal na ko noon imaam albayaqi indi na ko ci sunan yak imaam addaarimi ñoom ñi ñépp solo nañu ko muy xadis boo xam ne kon bu wér la incha allah tey xam naa kon dañuy yem foofu kon lool mooy àtte bi seydinaa Sa'd ibn Mu'adh kon ñëw na joxe àtte ne lii laa bëgguñu ñu àttee ko ñii nii di waa Banu Qurayza bu buur yàlla nangu ñaanam calam waxoon wala tumit nii illaa wala tuminni xatta tuqirra ayni bani qurayda te bu ma lay lu dul nga daldi seral sama bët ci banu qurayda loolu nag la ñaan léegi ana naka la lan moo xew loolu la ñuy gis inshaa allah ci bii di ñëw wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa